an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabi as-saani ashar baabul hassi alal izdiyaadi minal xayri fi awaaxiril umr wa amma al-ahaadiis fal-awwal an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala a'dara Allaahu ilaa imri'in akhkhara ajalahu ajalahu hattaa balagha sittiina sanatan rawaahu al-Buxaari rahimahullaah qaala al-ulamaa'u rahmatullahi alayhim ma'naahu lam yatruk lahu cuzran iz amhalahu haadihi al-mudda yuqaalu a'dara ar-rajul izaa balaga al-gaayata fi al-cuzr kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy ñëw ba léegi ci buntu bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar di numéro douze chapitre numéro douze biñ tàmbalee téere beeg léegi walillahi alhamdu wal minna génn woon tàmbali woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn ñoo xam ne benn laay rek leen di doon ko xaaju laay sax da koo dagg dal di koy eh, wax li ci boroom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim voilà am na benn affaire laay biñ doon wax bi ñuy gis <laughs> naan Seydina Yahya Euh, moom day dund rek di dem waaw liñ euh, naan bu dee martyrs yi euh, suñu boroom naan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun laay boobu nekk ci Ali Imran comme niñ ko tudde woon ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam waxoon nañu ne laay boobu noonu liñ euh, koy wax euh, amwaat lañ waxoon non amwaata waaw beneen bi mooy amwaat bi bi ci ci ci ci euh, bi nekk ci suuratul baqara boobu moo mooy amwaat bu leen wax ñi nga xamante ne ñoo génn àddina ku génn àddina ngeen jàpp ne waa ji moom daa bokk ci ñi nga xamante ne nii dañoo faatu déedéet loolu amwaat la mais bii amwaata wala tax saban na bu leen yaakaar ah ñi nga xamante nii ñoom ñoo faatu ci yoonu yàlla que ne ñoom am waata voilà parce que loolu c'est simple mafulun bi am waata voilà alors bu suuratul baqara bi moo wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwaat voilà bal ahyaa'un walakin la taqulu bu leen wax liman yuqtal koo xam ne dañ koo ci yoonu yàlla am waat voilà bu leen ne waa ji ñoo gaa yi ñoo faatu nañu ko non bal li ba des ahya ñu koy dund dund gi nga xam ne mooy alxayawaan wala mooy dund gi nga xam ne mooy dëgg-dëgg dund waaw mooy këru dëgg dëgg dund gi ndax fii moom c'est passager waaw moo tax suñu borom ne wa ma hadhihi alxayatu dunya illa lahwun wa la'ib waaye wa inna daar al axira la hiya al law kaanu ya'lamuun so fay <laughs> nan ngay tekkee xayawaanu <laughs> ah fay ma <laughs> waaw su ah wa maa haadihi al xayaatu déet te dundu jege kii te doyadi nekkul. illaa lahwun lu dul mbóosóor wala ibun ak po mooy ñi ko jàppe noonu waaw <laughs> ñi nga xam ne ñoo jàpp alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba waaw ñooñu ñoom seen àddina loolu la mais xam nga ne moos àddina riyaadu saalihiin yii as-saalihuuna moom seen àddina du lii <laughs> du lahwun wa la'ib <laughs> du mbóosóor akum waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppe dundin wi leen yàlla te jàppe ko mbóosóor ak waaw kay ñoo ñoom seen àddina pola ak mbuus parce que ñoo ko transformé àddina bi daal lenn la ku nekk lan ci def rek moom lay doon ci yow ku jàpp ne ay fii mu ne ay ay ay ay kese su war a am te ci yooyu kese ngay yëngu waaye yow moom sa àddina moom àddina ay divertissement la lahiwul la lahun wala aj waaye ki nga xamante ne xam na ne kër gii lay ame ngërëmu boromam nekk ci chantier yàlla yi kooku moom du lahun wala aj mu waaw kooku mooy ci nga xam ne daa bëgg xarsal aaxira ba mu xam ne xam na ne dafay dajeek boroomam mu fay ko la muy jëf kooku moom addinaam du lahibu du lahwun wala ay waaw wa ma hadhihi gii te a jeex ci bari ci nit ñi nekkul illa wa inna daaral aaxira waaye dëgg dëgg kër gu mujj ga waaw la xayawaan fay tontoo gooma de lahiyal xayawaan noo koy tekkee waaw ah, man de alxuraan bugguma ci wax ma xam est-ce que waaw <laughs> fay daal laqad ahsanta yaa fay waaw zaadaka allahu fayaa yal na la yàlla dolli fay yow mii li nga wax moo am solo loo xamul moom <laughs> alxuraan bu ci aventure wu bul def nii suñu nit yi jamono nga xam ne dañoo dëgëru fit di aventure wu ci waxu alquran di jéem a firi alquran ci loo xam ne xamuñu ci dara dañuy jéem rek wala dégg nañu arab foog ne léegi loolu doy na ñu ñëw di tekkee mbir yi comme ni ñu ko jàppee wala ñenn ñi sax bàyyi fi dañuy yor naan téere tafsir lañ yor au lieu ñu liir li ñu gi ñoom ñuy ñuy def tafsiru ni ma ko yëgee quoi wala yàlla billah ak ñi nga xam ne moom moom euh, milieu bi muy dund. bi mu màggee yare fa ñoom nañu jàppe ne loolooy diine noonu lay firee alquran mais fireewu ko ci bi nga xam ne mooy du alquran jël ay aaya yu yuy leeral yeneen aaya walla yi nga xam ne moo rot ci sunna yonentu ay saa saa wala boroom xam-xam saxaaba yeeg ñooñu nga xam ne mufassiruna alkibaar yi radiyallahu anhum jëlu ci kenn di demee xelam nag wal iyaazu billah fa waylun lahu thumma waylun thumma wayl waaw kooku de toskare ñeel na ko waaw nee ma di nee ma waawaaw ne kalaamu yàlla kenn kenn kenn du kenn kenn ci ay waxam boo xamul waaw man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba borom bi na kenn dàqula tooñ kii duural yàlla lu dul noonu waaw boo fi ñëwee naan laaya bii laaya yàlla lii wax te amoo ci bi bi ghayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir yow xam nga ne amoo du du du fu leer nga ko teg du jum jub waaw du ci téere bu leer ah dara yow daal ci sa bakkan <laughs> kon daal bay lii nga wax moo am solo waaw yow moom mel rek boo xamul waaw la hiyal xayawaan <laughs> mooy dund ga nga xam ne nag mooy dëgg-dëgg xamante ne dund boobu amul fu mu yem xam nga dund ala àddina gi eh, dund la boo xamante ne al xayaa moo tax borom bi tudd ko xayaatu dunya <laughs> mais xayawaan mooy dundu gu yaatu ga nga xam ne moo mat loolu mooy dëgg-dëgg dund nga xam ne ci xéewal gu du dakk ngay ne waaw ci ka nga xamante ne nii moom ah moo jaamoon borom ka kantaa kay mooy day nekk ci dund goo xam ne moom du dakk moom sarmadiya la mooy du du jeex waaw day dem rek waaw walla lay alxayawaan xam nga alxayawaanu ci arab noonu bu dee en dehors mooy animaux yi mooy alxayawaanu animal bi alxayawaanaat mooy animaux yi eh fii du lool de <laughs> waaw ko def ni waaja defoon de <laughs> waaw waaw <laughs> akbar law kaanu dem nekkoon nañ ya'lamuna di ñu xam voilà kon mooy bu leen jàppe ne ñooñ dañoo faatu waaw bu leen wax ne ñoom amwaat mais bële wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwaata voilà loolu lañ bëggoon a kuréel amwaata la du amwaat voilà kon gisoon nañu li al imaam kon Nawawi rahimahullahu daal di woon ubbee bunt bi ci garab gi mu ñuy présenté présenté woon nañu benn lenn ci garab gi muy alquran léegi nag mu des xadiis mu ne waa mala xadiis mu ne ndaal li nga xamante ne mooy xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci bunt bi. mu ne fal awwalu bi di njëkk an abi hurayra mu ngi koy jële ci seydina abu hurayra hafizu sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'alaa maskanahum wa ma'waahum amiin mu ne kon seydina abu hurayra an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal mu ne neena a'dara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittiina sana léegi nag al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mooy muy leeral a'dara moo boobu mu ne qaala al ulamaa'u mu ne boroom xam-xam yi de rahmatullah alayhim nee nañu ñiy sarah hadis bii maanaahu maanaawam mooy hadis bii li muy tekki mooy lam yatruk a'dara a'dara mu a'dara a'dara Allah mu ne lam yatuk mooy bàyyiwul lëhu ñeel jaam bi usran benn ngant it ba nga xamante ne nii am halahu la ko xaare hein may ko ay fan yu mu dund ay at yu mu dund haajihil mudda mooy li mu ko may at yu toll nii mu dund ko xaare ko yéexa ko ci dund ji may ko at yii yépp mu dund loolu lay wax mu ne yuqaalu dañuy wax ne a'dara rajulu ida balagha al-ghaayata fi al-'udhr buñ nee a'dara ar ci arab mooy ida balagha bu dee ne jotee na al-ghaaya ca njomboxtal fi al-'udhri ci euh, euh, excuse ak tamit ngant gi nga xam ne moom la mën a am mooy yow boroom bi du du may voilà loolu la wax a'dara Allahu borom bi du may benn ngant ilam ri'in ci cam soo xamante ne nii waajoo xam ne axara ajalahu borom bi dafa yéexe ab àppam mooy rayu ko faatu bàyyi ko fi xatta ba ni nga xam ne balaa xala jote sittiina sana soixante juróom benn fukki at mu dund ko kooku moom yàlla mayatu la looy looy ute ngante ay excuse ëllëg bu rafaatee nga naan ko yàlla noo manoon nga maa bàyyi waa dañ ma dundaat dina bu ko defee dinaa la jaamu dinaa la déedéet li ma la may c'est suffisant waaw waxoon nañ la xadiis bii la imaamu Nawawi rahimahullah doon wax bi bi muy wax euh, ci laay bi ñu génn awalam nu'ammirkum jotaay bi ñu génn ma yatazakkaru fiihi man tazakkara wa jaakum an-nadhir bi mu ne qaala ibnu Abbaas wal muhaqqiqun ma'naahu aw awalam nu'ammirkum sittiina sana wa yu'ayyiduhu al-hadiith alladhii sanadhkuruhu inshaa Allahu ta'aalaa mu ne bi ñu gënee lool ne imaam ibnu Abbaas de radiyallahu anhuma ak muhaqqiquna yi ñu xóotal masala mi ci boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ne maanaam mooy la boroom bi mooy bu la dundulee bu la mayee nga dund soixante juróom benn fukki at mu ne loolu mu koy dëgër xadiis bi nga xam ne dinañ ko tudd insha allah mooy xadiis bii waxoon nañ la mooy bi mu njëkkandi waaw mooy ne boroom bi mayatul duutal ngànt benn nit góor ak jigéen boo xamante ne ni yow may na la soixante nga dund soixante jaamu woo ko mu faat la ñu ñëw naan yàlla eh, way borom bi seega boo ma yokkalaatoon eh, eh, hatta iza jaa ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'uun comme loolu borom bi daal bat moo la mu ne kalla mu ko innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa non maa bañ loolu du am yow ñu may la suffisamment waaw awalam nu am mbir ko mais yéen est ce dundu lu ñu may leen ay dund ay fan guddal seen fan maa ca ay at yoo xam ne yatazakkaru ah waroon na cee mën a eh, eh, eh, waaroo man te nga xamante ne ni tazakkara moom mooy waaru di fàttale ko ah yooyu yëpp dafu ngeen ci dara ngeen ñëw ba tey borom bi ne kon nag moom la naan yonente saa saam ne azara allahu ila mooy borom bi du nangu ngànt benn nit waaw boo xamante ne nii axara ajala borom bi daa yéexe ay atam hatta balagha sittina sana ba ni muy jotee soixante ans kooku moom amatul benn ngànt bu doo xam ne boroom bi desal na ko amatul waaw waaw boo ma bàyyi woon borom bi ay eh, boo ma yokkalaatoo malakul mawti te ngaa xaar même dix secondes doy na mu ne mukk loolu moom du am waaw moo tax lii moo tax moo doon euh, cislaa yi ñoom Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ak boroom xam-xam yi ne woon awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara moo doon soixante ans lii lañ doon eh, kii ndax jamono jooju mooy jamono ñi nga xam ne xam nga jamono ko jaamu yàlla kese tax yi jublu ci borom bi la. jamono yi jël sa xol aj ko ci sa borom te dëgg ma àllaaxira comme li ñu waxoon bi ñu koy gis jotaay bii weesu laay que ñu bari li jàll li jot a jàll ci seen at bu ñu amee 60 ans même bu dee dinañ ko mëbët de dinañ mëbët dundaat lu toll noonu en général du ko dund waaw. moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax ne parce que xeetu yonent bi alayhi salaam bokku ak ñu gudd fan yi ah. ah comme xeet yu njëkk ya waaw ah, Seydina Nuux ak yéen neuf cent cinquante ans la nekk ay ñoñam ñoom Seydina Aadama ko ëpp ëpp ëpp fan fuuf <laughs> ñoom ay Seydina Shuayb bi non loolu borom bi mayewutul loolu ci suñu xeet wi de non non yooyu ay leer la waaw gars yi di nekk fi di la gëmloo yow dafa dara ci at yi la Yàlla jox jox na la soixante ans dafa jaamoo boobu benn yoon yàlla di xalaat naan nan laa fi am zone de longévité da ngay fonto sa bopp da ngay fontoo nit ñi waaw da fontoo sa bopp rek wallaahi di nga xam ne bés bu la xamante ne nii ci la lay dee di dikkale di nga am problème waaw di nga xamante ne nii yooyu nga nekk hein euh, euh, ay ay caaxaan la ndax yonent bi saa alayhi am dane Eh, comme ni ko al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi solo ba léegi ci imaam Abu Hurayra mi radiyallahu anhu yonent waaye saa saam ne a'maaru ummati ma bayna sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawwi man man man yujawwizu eh, zaalika waaw waaw mu ngi noonu mu ne yonent waaye saa saam ne eh, amaaru ummati mu ne gis nga sama euh, dund sama xet seeni âge hein ñoom en général du ñu dépasser li nga xamante ne nii mooy soixante ans entre kii la bo entre soixante ans ak soixante dix ans waaw entre ak soixante dix te lu néew ñoom ñooy dépasser ñu néew ñoom ñooy dépasser loolu waaw ñu néew koy dépasser wa aqalluhu lu néew moo tax ñoom ñooy dépasser loolu la yow nag boo foogee ne yow instant bokk nga ci ñu néew ñooñu da ngay fol mais en général seetal seetal rek gars yi même xatta réewu nasaraan yi yi boo seetloo mooy longévité bi ay côté yooyu la ay soixante-dix dëgg la ñenn quatre-vingt-quatre mais ñooñu c'est pas bari de yenn bari bariwul noonu am na nag ñu koy dépasser waaw boo ma nee waaw mais japonais yi ñu bari dañ koy dañ koy dépasser dañ naan la ñooñu génn leen ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi ñaata lañ bari nañu bariwuñu waaw loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñu ñëw ñoo koy dépasser ah ñu néew a koy dépasser waaw ñu néew ñoom ñooy dépasser loolu waaw. wa aqalluhum waaw man yujawiz man yajuz jaaza eh, yajuz mooy kii la mooy eh, jéggi na voilà mooy ku jéggi waaw loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg li ëpp gars yi du ñu dund du ñu dund loolu entre soixante la ak soixante dix ñu ñëw nag ñoo koy dépasser nga gis ay centenaire ñuy am quatre-vingt-dix boo jëlee suuf si suuf si ñoom ñépp ndax ñoom xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo seetloo gars yi entre soixante soixante-dix ans mooy mooy ñu tane ah. <laughs> loolu fo mooy moyenne bi waaw lu néew wa man yajuzu zalika waaw lu néew mooy mooy dépasser affaire bi ah. waaw mooy man yatajaawazu as dem bay am ay saa jëm jëm lu ko kawe wala mu jëm ba quatre-vingts loolu moo ñi néew Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de waaw xoolal xoolal say ñoom saxaaba ya radiyallahu anhu hein hein c'était pas ah moom moom moom moom bokkoon na ci Sayyidu Asma moom bokkoon na ci <laughs> waaw <laughs> mais ak ñoom Sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala an moom bokkoon na ci moom moom cent lu dund Allahu akbar cent vingt lu dund buy nekk fay nag jëmi bët cent ah. fii déggoo li yow fii mu nekk yow dundal ah, euh, li la yàlla joxagul rek ne ci waaw dundal bésub tay fexe lépp looy def jàppal ne tay lépp tay la rek que suba yow doo fi nekk yaagu euh, kii euh, bi yonent way sa sam doon jox euh, net kii ndénkaane yu am solo yoo yële hmm? mooy kii Seydina Abdullah ibn Umar kun fi dunya ka annaka gharib aw abir at-tariq wa'ud nafsaka min ashabil qubur loolu la yonent bi saa saam joxe comme conseil nekk rek di mébét al a ak tamaa rek fi la umri jàpp ne yow daal di nga gudd fan déet loolu du lu tax ñu jëf lu baax waaw moo tax mu ne ko yow yaa Ibn Umar mu ne ko yow ci mbagg yi la yonent bi saa saam jàpp naan ko. kun fi dunya nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme si dangaa tumurange comme étranger nga Allahu akbar oh Allahu akbar aw abiri sabil wala tariq nga wala nga mel ni kuy jéggi aw yoon mooy instant bi ngay def jamono ji ngay jéggee yoon jàppal ne loolu mooy sa àddina yëpp yow gis nga ni mu gàttee booy traverser tali bi taxaw feu vert ngay traversé mu ne loolu jàppal ne sa àddina gis nga lu gàtt loolu noonu nga noonu nga tollule te wa'ud nafsaka amal état d'esprit saa su ne di boole sa bopp ci waa bàmmeel jàpp ne tey moom di nga yow yow de façon yaa ngi sax ci waa woo wooguma tey rek këne tey di nga bokk ci ñuy suul mais jàppal sa bopp këne yow ci boppam yaa yaa waa yow ci waa bàmmeel nga bokk yaa ngi dund ni nii mais yaa ngi ci waa bàmmeel ki am état d'esprit boobu kooku dina mooy boroom déedéet ndax wa kaana ibnu umar ida asbaha la yantaziru as-sabah wa la yusbih wa ida asbaha la yantaziru al-masa wa ida amsa la yantaziru al-masa mun mawlaana ibnu umar bokkul ak ñi nga xamante ne suñu classe yi nga xam ne dañ leen di waxi aayaa ki hadis mu jaar fii génn fee bu dee sax xas naa jaar ci benn bi loolu tamit lu ñuy seet ah. la <laughs> léeg-léeg danul jaar sax ci benn bi mooy gars yi dañu déglu sax ñun moom moom wax loo xam <laughs> sax ci benn nopp bi bay génn beneen bi foofu sax tane na mais danul dugg sax ci benn bi daa duggul bay génnaat te lu duggul mënoo génn waaw ñun melul woon noonu de moo tax moom bu ma soon xëy doonul woon xaar ngoon mooy ci ñu suuli ko def na jëf yoo xamante ne moom waajal na boppam ngir dajeek boromam waaw waaye ñi deful dara ah ñoom bëgguñu dajeek seen borom léegi ah maanaam <laughs> man ahabba liqaa allah ahabba allahu liqaa'ah képp koo xamante ne nii sopp naa dajeek borom bi tabaaraka wa borom bi de moom dina sopp dajeek yow waaye ku sopp la dajeek boroomam moom boroom bi soppul dajeek yow ah ki soppul mooy ki nga xam ne leer na ko ne def fa dara waaw defoo dara kay yow looy dajeek sa boroom boo demee looy wax yow sa lépp àddina bii la sa lépp fii la sa sànnim tàccu lépp fii la waaw waaye ku ko bañ man kariha liqa allah kariha allahu boroom bi moom bëggul dajeek kooku waaw kon moom bu ma soon a xëy du xaar ngoon bu ngoon jotee du xaar suba yow nag bu amee état boobu mooy yow tout yaa ngi ci jaamu yàlla ndax da ngay waajal bu dee ko muus nga xam nga fa nga jëm ah wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah la borom bi wax lépp loo xamante ne nit ki de dajal na ko jiital na ko ngir seen bopp tajiduhu ci yiw di ngeen ko fekk fa yàlla te boo ngeen ñëwee ngeen xam ne huwa xayran <laughs> ay la leen yàlla dencal xayran moo gën li ngeen jëf de wa a'zama ak pay kon nag koo xamante ne nii borom bi may na la yenn at yi soixante ans moom yeneen trois cent cent nee na yow bi utalatul benn ngànt loolu nag nga ne waa kon léegi at man j'avais une question. mais ki dee à quarante ans moom anzar allahu lu wam la ñu ne déedéet kii feddali la non waa ji nekk majeur mûr mu kii lu ko neex xanaa da ngaa fàtte fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa ku jëf lu toll atum wala pepp suuf bu ñu xar xaraate ko ba mën a too koo xar lu toll noonu lu sewloo ci lu baax diñ ko gis waaye ci lu yées diñ ko gis xanaa kon yéeféer bu faatu à kooku garaawul non mooy danaa bëgg wax ne kooku amul gànt mais rawatina ki nga xam ne moom soixante ans waaw ndax yéeféer bu ne ba buy faatu day rëccu hatta ida wax nañ la ko sànq laaya bi hatta ida hadara ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'un loolu la ñuy am ay woy borom bi delloo ma bu ko defee ma jëf lu baax te loolu gis nañ ko fi ci biir téere bi taxawoon nañ ci bu baax hmm? ci ki nga xamante ne nii moom lay nett waaye sa saam naa wala tumhil waaw booy joxe booy saraxe di def defal bul ne naa xaar dee di waaj a ñëw mooy laaja ngay dugg ci sukuraat ndax waxoon nañ la duggee ci fa phase yu sukuraat moom yàlla du nangu kenn waaw yuqbalu min al abdi ma lam yugharghar ja commencé wu di génn ruux gi ba weesu ba commencé mu nekk phase boobu déclenché wu bu déclenché wu dootuñ ko nangul dara waaye avant loolu dinañ ko nangul yeneen ci ma saa saa am ne woon nag. bul bàyyi ba nga xam ne yow daanaka xaw ngaa am lu la leer ke ne da ngay faatu nga naan li li fulaanin kaza li fulaanin kaza waqad kaana li fulaanin kaza déedéet mu ne loolu bu ko def waaw loolu bañ nee ci boobu fàttalakul gisoon nañ bu baax laaye boobu waaw toog ba dee bi ñëw ganaan rab dirji'un ay waay borom bi delloo ñu waay kon nag mooy yow rawatina ku am soixante ans yow moom à force yori kenn yow moom yaaraw moom kenn du la utal ngant ki am 40 ans amul ngant maadaama mbir mi leeroon na message agsi na ci moom leer jeex na moo tax mu ne woon ma wa ala rasul illa al mubin nekkul ci suñu kaw suñu ndaw yi muy alayhi salatu wassalam illa al mubin lu dul jottale jottale bu nga xamante mooy bu leer bi tamat loolu kese laa ko gàll bu ko xamee def léegi nag fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu neex nga gëm mu jariñ la ku mu neex nga weddi mu nekk mbugal pour yow ëllëg voilà sauf que quinze soixante ans mooy kooku moom moom dafa rawati moom waaw mooy yow moom liñ naan à fortiori ala baadi awla wa ahra yow moom yow moom yow vraiment yàlla da laa baddil ci wàllu dund loo xam ne wax dëgg la yàlla nag doyoon na sëkk nag